di Aasim ibn Adi ibn al-Jadd ibn ibn Haarisa ibn Dubay'a ibn Haraam al-Balawi al-Ajlaani dafa bokkoon ci allié waa Ansaar nekkoon sang waa Bani al Ah, dàkkantalam moo doon aba amrin moom aasim ibn adiy am na nag ñu ne dàkkantalam du aba amr waaye aba abdillah la fekke na ghazwatu badrin kon waaye nan la ko fekkee fekkewu ko fekke ci xeex bi dañ koy boole ci waa badr di ko tudd ci ñu fekke badar waaye fekkewul xare bi ah waa ahlu siyar rahmatullah alayhim dañ ne génnoon na bokkoon na ñi génnoon keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne woon nañ leen génn dab yi ndax lu ngeen xalaat ci ñu dab yi li nga xam ne mooy njëggum Abu Sufyaan bi amaana buur yàlla daldi def ñu daldi koy moom ñu ne keroog Aasim ibn Adiy al-Ajlaani moom daldi woon nay génn waaye dafa damm ci yoon bi dafa damm laata ñuy àgg Badar bi ñu àggee ar-Rawha looloo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi koy dëppuloo ne ko mën ngaa dëpp kom que dafa gaañu ci yoon bi ah, comme que nag suñu boroom waxoon na képp koo xam ne dafa génn muhaajir euh, euh, euh, génn muhaajiran ila allah summa yudrikuhu al mawt faqad waqa'a ajruhu ila moom nee woon na suñu boroom waxoon na subhaanahu wa taala képp koo xam ne dafa génn këram ah, bi mu génnee këram gàddaay ngir yàlla waaye laata muy àgg daldi faatu ci yoon wi kooku buur yàlla moo gàddu li nga xam ne mooy ak payam muy lu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne innamal a'maalu binniyaat dëgg-dëgg jëf yépp ci yéene yi rekk la la la la moom na comme que Seydina Aasim Adi radiyallahu anhu dafa génnoon ngir fekke Badrin ah waaye mu mujjul àgg ndax bi ñu àggee ar-Rawha ci la dam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko dellul ba pare ne ko quartier bi nga xam ne al ci quartier Médina yi mu ne ko boo demee nga wutuma foofu nga nekk ka ma fay toogal te lii nii wax jii moom la imaam Ibn Isxaaq rahmatullaahi aleyhi daldi dogu te moom la imaam alxaafid ibn xajar raxmatullah alayhi wax ci al isaaba mu ne wa hada huwa al mu'tamad mooy ne lii mooy li nga xam ne mooy ci la ñuy sukkandikoo mooy li gën a dëgër que dañ koy boole ci waa Badr waaye xarewul xare bi fekkewu ko ndax dafa damm ci yoon wi laata ñuy àgg ñu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko mën nga dëpp ah, kon bi xare bi jeexee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy séddalee li nga xam ne mooy butin de guerre bi bokk na ci huit personnes yi nga xam ne da leen a sédd te demuñu woon badrin mooy agsi wu ñu fekke wuñ xare bi moom seydina aasim ibn adi radiyallahu anhu ah ginnaaw gi fekke na yi nga xam ne ñooy xare yi nga xam ne ñoo topp ci badrin bépp xare xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekke na Uhud fekke na li nga xamante ne moo yeneen xare xarem yépp Badrin rekk la fekkewul waaye euh, fekkewu ko waaye mokk ko fekkee yem loolu dinañ ko gën a gis bu ñu àggee ci ghazwatu Tabuk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog lim doon tar tar Tabuk tàngoor wi la woon rek ak li nga xam ne mooy distance jóge Madinatul Munawwara dem ba Sham dem fële ci lam ci ngir xeex ak li nga xam ne ñooy romain yi waaye xeex mujjul am waaye keroog ak li mu doon metti ndax période de canicule la woon te nag c'était la première fois nag ñu dajeeg romain yi te romain yi nekkuñu ay amateur c'était la première puissance militaire jamono yooyu ñoo perse yi keroog bi ñu dëppee yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee dugg Medina dana inna bil madinati rijaalan maa salaktum waadiyan wa maa daxaltum sha'ban wala salaktum waadiyan illaa shaarakuukum fil ajr ñu ne ko waa lool nan la mën a nekk mu ne xabasahumul uzr keroog Tabuk dane li muy metti metti lii yépp am na ñoo xam ne ñu ngi biir Médina génn ñu ànd ak ñun amul benn xur wu ngeen di dugg amul benn fenn fu ngeen di dugg benn coono bu ngeen am fu ngeen dugg ci yoon yi xur wu ngeen mën a dugg ñoom ñu ngi biir Médina coono yéen bi ñu am ñun ñi ñépp ñoom bu mel ni ñun lañu am mooy ne yool boobu la ñu am te pourtant génnuñu seen kër ñu ne ko waaye yonent bi alayhi salaatu salaam loolu nan la man a nekk mu ne xabasahumul uzr ñooñu li tax ñëwuñ du ne defuñ ni ñi nga xam ne ñoo ko tey te ëppoon ci naafiq yi ne woon demuñu ndax kat waaye tàngooru metti wi ñu ne fi di dox ay kilomètres kilomètres ay milliers de kilomètres di dem di xeex ak ñoo xamante ne nii armée professionnelle la loolu ñun duñu ko def mu ne ñooñu noonu dañoo am ngànta tax demoon looloo tax nag imaam kii ni Aasim ibn Adi moom fekkewul Badr yeneen xare yi la bokk waaye moo ko ko fekke ñoo yem ndax payooruk ñi ko fekke moom la am looloo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy sédd lool moo tax yéene am solo ndax di nga am ci yéene jullit bi dina am ci yéeneem loo xam ne du ko am ci jëfam ah kon nag te fekke na yeneen xare yi ci tegu ginnaaw Uhud moom Seydina Aasim ibn Adiy imaam Az-Zubayr ibn Bakkaar raxmatullaahi alayhi ah mu daal di jële ci seydna abdurahmaan ibn auf radiyallahu anhu mu ne dane aasha aasim ibn adi ishriina mu ne seydna abdurahmaan ibn auf radiyallahu anhu dane ci riwaayam moom seydna az-zubayr ibn bakkaar ci moom mu ngi ko indi bi muy def tarjama seydna abdurahman ibn awf mu ne moom seydna abdurahman ibn awf aasha aasim ibn adiyin ashrina wa mi'ata sana mu ne aasim ibn adiy bii nag ku guddoon fan la ndax dund na ashrina wa mi'a cent vingt ci ay at la dund loolu bariwul ñu ko am cent vingt cent vingt téeméer ak ñaar fukk ci ay at moom la dund Seydina Aasim ibn Adiy mu ne moom Seydina Abdurahmaan ibn Awf falammaa hadarathu al-wafaatu bakaa alayhi ahlu mu ne keroog nag bi nga xam ne ci lay génn àddina moom Seydina Aasim ibn Adiy radiyallahu anhu waa këram soxnaam ak waa këram di ko jooy mu ne leen laa tabku alayya fa inni innama fanitu fanaan mu ne leen bu leen ma jooy lu ngeen may jarul ngeen may jooy ndax man jeex naa jeex goo xam ne ndax ku dund cent vingt ans moom lu dundoon moom Seydina Aasim ibn Adi radiyallahu anhu imaam Muhammad ibn Saad ak ibn Sakan rahmatullah ala jamii nee ak ñeneen këne ñoom dañoo wax lu wuteeg li nga xamante ne nii mooy li ñu jële ci Seydina Abdurrahman ibn Awf nii te Seydina Zubayr ibn Bakkar daal di koy soloo ñoom dañ ne du ñoom rekk ko wax am na ñeneen tamit ñu ko wax këne moom seydina Aasim ibn al-Ajlaani maata sanata xamsin wa arba'iin wa huwa ibnu wa xamsa ashar ñoom dañ ne mu ngi génn àddina l'an l'an ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te bi muy génn àddina mu ngi am cent quinze am nag ñu ne euh, cent te loolu moom lañ gis cinq ci waxu seydina abdurrahman ibn auf ci xadiis boo xam ne az-zubayr bakkaar moo ko solo kon noonu la génne àddina kon ci waxu ñooñu la quarante-cinq fekk mu ngi am soit wala cent vingt ci ay at radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bih wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa ma'waa